waaw ne ko yow wàccuwaay bi Haaruna alayhi salaatu amoon ci Seydina Muusaa moom nga am ci man Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw waaye nag sauf que amul yonent sama gannaaw mooy lan xam nga Haaruna yonent la woon Seydina Muusaa ko laaj ñaan boroomam waj'al li waziran min ali haaruna axi ushdud bihi azri azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kathiira wa nadhkuraka kathiira waaw ne ko boroom bi maa ngay ñaan man Muusa ibn Imran ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam eh, nga defal ma ku may dëgër luuf sama vizir sama bras droit Haaruna rek di sama frère waaw borom bi may ko yonent sa mu nekk def ko yonent frère defalul frère lu gën di Seydina Muusaa defal frère ñaan borom bi def frère yonent Allahu akbar borom bi nag la laqad utiita su'laka ya Muusaa <laughs> ma ne joxees nees la lépp loo ñaan yow mii di Muusaa alayhi salaam yeneen saa saa ne ko wàcc waay ba mu amoon nag ci moom Seyna Muusa ba frère am boobu di Haarun moom nga am ci man yow Ali ci man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aw maa a'zamahu min manqaba ay lu ko gën a gërëm ci jaloore illahi huwa huwa amirul mu'minin waaw Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda maamu Sharif yaa ngongu radiyallahu anhu jam waaw wow lo léegi eh, mu ne ko waaye yonent du am sama gannaaw mooy manoon nag àgg darajaay yonent waaw Seydina Ali kontaan daw mooy ñu mel noonu dellu xam nga bëggul woon diisoon na ci moom la fekk mu bàyyi yonent saa sam bàyyi ko ci ginnaaw mais bi mu ko waxee lii surtout waxu naafiq yi mu apaisé ko ak ñeneen ñoo xam ne yeneen saa salaam ñoom dañoo amoon ngànt bu tax moo tax keroog bi ñuy génn Médina ci la yeneen saa salaam bi ñuy dugg si Médina jóge ci xare ba ndax daa avorté Hiraqlu ni ma la ko yàgg wax fay Hiraqlu dafa daw deuxième kon naa la daw deuxième war xam expression boobu Hiraqlu dafa daw deuxième waaw Hiraqlu saa ne yeneen saa salaam agsi na ci la Hiraqlu daw deuxième. ça veut lan ça veut dire Hiraql ne fes ne menteñ ñëwul <laughs> waaw mooy te xam nga loolu offense bu rëy la yow yaa ngi imaginer empire surtout empire yi nga xam ne waxuma yoo xam ne dañuy ay moyen empire la ñu defe am doole mais le ki ëpp doole ci monde bi yow état bi ñu États-Unis daa am benn armée boo xam ne ah armée bi sawaay daa dem occuper euh, ci sudu euh, Euh, États-Unis fële naa la ci nu mu tudd euh, état ba euh, ñoomin Miami ah occupé fa ay terrain foofu ci ci suufu États-Unis ah ba pare ne dañuy xariteeg waa États-Unis waa États-Unis le président des États-Unis yëg ko mais ñëwul quoi après yónni benn émissaire. dem ak ñoom kii waa ji waa Nicaragua seen arme bi delluwaat mooy loo ngay imaginer quoi Hiraqlu nag yónnee ñëwul yore saa saa nag dëpp bi muy dëpp nag ci la wax wax ju am solo ja xam naa loolu nañ ci ñëw ci jotaay bii di ñëw ndax lii nii moom bu dee jeexaluñu ko tey insha allahu tabaraka wa taala kon mu ne walaa yajiduna leneen lu tax man du ma génn ci xare bu xare buy buy am bu nekk mooy ñoom jullit ñi duñu daje kon saa lu leen yu lu a génne wa yashuqu alayhim te dina te diis ci ñoom an yataxallafu anni ah, man ma dem génn ci xare te ñoom mënuñoo dem ñu bàyyi ma man kese lool dina diis ci ñenn ñu bari ci ñoom walladi nafsu muhammadin yeneen saa saam teg ci maa ngi wàcc ki yoo xam ne bakkanu seydinaa muhammad bi yadihi ci loxoom la nekk la wadditu mébatoon naa soppoon naa lool bëggoon lool an nii kene man arzu ma xare fi sabilillahi ci yoonu yàlla fa uqtalu ñu faat ma man rasulullah ah, summa ginnaaw gi arzu yàlla mayaat ma beneen bakkan <laughs> waaw ma ñëwaat xarewaat fa uqtal ñu faataat ma summa ginnaaw gi arzu borom bi mayaat ma beneen bakkan ma ñëwati di xarewaat fa uqtal ñu faat ma <laughs> ñetti yoon ñu faatoon ko ci toolu xare <laughs> waaw ñetti yoon waaw akbar ngir wane ah, kon mooy jihaadul ma euh, shahidul maaraka faatu ci toolu xare mu ne xadis bi rawahu soloo na ko muslimun al imamu muslim abul husayn wa rawa al buxaari yu baada mu ne imaamul buxaari rahmatullah alayhi soloo na lenn li moom soloo ko comme nii nga xam ne noonu la ko muslim soloo yi mu ne alkalmu ca suuf aljarh loolu gisoon nañ ko léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne leen al imaamu Malik daldi woon na koy soo lu jiitu ah, kitaabul jihaad at-targhiib fil jihaad ah, moom solo na benn partie ah, moom côté par exemple takaffala allahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu min baytihi illa al-jihaadu fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi an yudkhilahu al-janna aw yaruddahu ila maskanihi alladhi kharaja Eh, minhu ma'a ma naala min ajrin aw ganima moom noonu la ko ëndee jële ko ci Seydina Abu Zinaad moom Maalik mu jële ko al-A'raj mu jële Abu Hurayra muy càllale bu siiw bi eh, az-Zahabiyya radiyallahu ta'ala anil jami' moom ëndee na ko noonu wom al imaamu Maalik ibn Anas nga gis ne kon imaam Muslim eh, bon imaamu Maalik d'abord bon kon noonu la ak tamit ënd na ko kitaabul jihaad ash-shuhadaa fi sabiilillah léegi boobu nag wax mooy walladi nafsi mooy même càllale bi Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurayra mu ne nen Abu Zayd Abu Hurayra mu ne anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala walladi nafsi biyadihi la wadidtu anni uqaatilu fi sabilillah fa uqtalu thumma uhya fa uqtal thumma uhya fa uqtal fa kaana Abu Hurayra yaqulu thalathan ashhadu billah ashhadu billah waaw waaw côté boobu leen li mu ne yonent mooy liñ doon wax naan yàlla may ko beneen beneen beneen bakkan loolu la mu ne yeneen saa nee na waa maa ngi wàcc ki nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom mëbatoon naa lool xare ci toolu yàlla ñu faat ma ginnaaw gi ñu yàlla mayaat ma ma dundaat ñu faataat ma ma xarewaat ñu faataat ma ginnaaw gi ñu faat ma mayaat ma beneen dundu ma xarewaat ñu faataat mu ne Abu Hurayra doon wax ne ñetti yoon mu ngi seede lii ci yàlla kenn yeneen saa salaam. moom moo kaa wax kon noonu la ko al imaamu Malik ibn Anas daal di indee imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi euh, moom itam indi ko waaye euh, euh, indi na ko tamit comme ni ko imaam Muslim indi mais suuf que ko gàttal moom da koo dog-dogee indi na comme ci début bi tadammana Allahu moom Abu Muawiya la ko jëlee Muhammad ibn Khazim mu jëlee ko Suhayl ibn Abi Salih mu jëlee ko ba Abu Salih Zakwan wuuteeg Abu Salih bi ñu gisoon Mawla Usman bii wees kii nag mooy Zakwan këlee burkaan bi imaamul Bukhari yi doon wax euh, nee naa da Harith ibn Abd bokkul ak kii waxoon nañ la ko an Abi Hurayra mu ne Cromar mu ne yeneen saa sam ne tadammana Allahu liman yakhruju fi sabilihi an yudkhilahu al-janna aw yaruddahu ila manzilihi na'ilan ma nala min ajrin aw ganima après yeneen côté yi indi ko waaye mooy kantaan nii ko imaamu muslim euh, daal di indi euh, loolu moom moo ko euh, imaam kii imaam bi Ahmad indiwu ko noonu voilà mu noonu wallahu taala alam léegi kon ñoom ñaar kon imaamu Malik imaamu Ahmad naka noonu al imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi solo na ko ak al imaam Ibn Maaja al imaam Muslim wa Abul Husayn rahimahullah benn bërëb kese la ko indi te moo indi kaddu yi yi imaamul Buxaari ni imaam an-Nawawi indi ci Riyaad bi al imaam Muslim kitaabul imaara baabu fadlil jihaadi wal xuruuji fii sabiilillah mu ne wa haddathanii Zuhayr ibn Harb mu ne te nettali na ma Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullah génn àdduna 232 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Jarir mu ne ki ñu nettali mooy Jarir di Jarir ibn Abd al-Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah ar-Razi ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi génn àddina la 188 am na wuute rahmatullahi alayhi an Umara mu jëlee ci Umara imaam Muslim ne wa huwa ibnu Qa wa huwa ibnu al-Qa'qa' mooy mooy doomu al-Qa'qa' di Umara wa di Umara ibnu al-Qa'qa' ibnu Shubruma ad-Dabbi al-Kufi rahimahullahu ta'ala nga xamante ne nii moom nag kañ la génn àddina loolu gisuma ko rahmatullahi alayhi Umaara mu ne an Abi Zur'a mu jële ko Abu Zur'a ibn Jarir eh, non non maa ngi juum <laughs> Abu Zur'a eh, ibn Amr ibn Jarir du kii si moom la moom la tey non kii moom la <laughs> mooy taalibe Abu Hurayra moom la di sëtu Jarir ibn Abdillah al-Bajali voilà moom la waaw Abu Zur'a moom la voilà muy an Abi Zur'a mu jël Abu Zur'a muy Abu Zur'a eh, ibn Amr ibn Jarir ibn Abdillah al-Bajali al-Kufi rahmatullah alayhi am na ñu ne Haram la tudd ñu ne Abdallah Jarir mais daal lim mooy Abu Zur'a al-Kufi al-Bajali al-Kufi génn àddina diggante la 90 ak la 100 rahmatullahi alayhi wa radiyallahu an ali Jarir ibn Abdillah Euh, muy saxaab boo bokk saxaaba yi mujjee gis yeneen saa salaam yi mujjee nekk ak moom mais bon euh, dem na ba yenn saa salaam aji na ak ànd ak moom bal na ko istamsik naasa yaa Jarir Jarir waxal ñu ñu noppi mooy bi muy benn bi muy waaj def yenn ci discours am yi kon moom Umar kii nag sëtam la Abu Zur'a muy Ibn Amr ibn Jarir Ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anil jami' an Abi Hurayrata ah, Euh, mu kii nu mu tudd euh, mu jële ci Seydina hmm? Seydina Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi euh, dugg ci lislaam en tout cas agsi ci Médina bokk l'an sept jamonoy Xaybar fekk rek saa Xaybar fekk xare ba jeex na génn àddina l'an cinquante-neuf radiyallahu ta'ala anhu de hafiz as-sahabati radiyallahu ta'ala anhu Eh, annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam tadammana allah après mu indi hadith bi nga xam ne moom la ñor liman xaraja fi sabilillahi xurilla jihadan fi sabili wa imanan loolu nag daa am taqdir jihadan ah illa jihadan mooy li ko génne lan ji du du du du de wala du jihadan voilà moo tax mu ne jihadan moo daa am taqdir noo koy nattale bu doon fa'il la doon illa jihadun voilà kon loolu lu hama ham solo la ah? kon loolu lu ama am solo la kon ah, ah. mooy euh, li ko génne laa yuxrijoo génne ko mooy la ko génne loolu mooy sujet bi te yëngalu ko yëg ko yëngal lu illaa lil jihaadi wal imaani wat tasdiq voilà ñooy waa am illaa jihaadan comme ni ko al imaam al haafid an-Nawawi wax al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhi après mu indi hadis bi gudd na kon jarul ñu ci jaara kantaal imaamu al Bukhari mi nga am dana lenn li la solo imaamul Bukhari solo wu ko lii lii lépp d'un coup abdul abdullah euh, ci yeneen ci yeneeni yeneeni imam muslim tamit indi na yenn yu kii yoo xam ne ci kitaabu imam fadlu jihaad wal xuruj fi sabilillah ba léegi foo xam ne takaffala Allah liman jaada fi sabilillah la yuxriju léegi ba euh, min ajri aw ma foofu la ci yéen mais bi mu ko ëndee lu man nii mooy même buntu boobu fii nii ñu nekk hadith dix-huit soixante-seize kanta imaamul Buxaari yi da ko indi ci bërëb yu bari hein euh, moo tax imam ne lenn li la solo mu ngi ko njëkkandi kitaabul iman baabul jihad min al iman ak kitaabul jihad indi na ko foofu tamanni shahada ah kitaabul jihad wasiyar baabul aljaa'il wal humlan wal humlan fi sabil fi sabil ah kitaabul xumus no fardul xumus baabu qawli nabi sallallahu alayhi wasallam uhillat lakumul ghanaa'im yu jiddu ko fa indi ba kitaabu tamanni kitaabu tamanni ci ñaari buntu yu wute Allahu akbar Euh, benn buntu ak kitaabu tawhid euh, wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin na ko foofu indi na ko waaw ak yeneen mooy imaamul Bukhari xam nga yi mais nag bu ci nekk indiwu ko nii par exemple euh, numéro 36 bi mu ko yëkkee indi kitaabul iman leen na la ci indi mooy côté intaba intadaba allahu moom mu jëla ko ci Harami ibn Hafs mu ne haddathana Harami ibn Hafs ibn Umar al-Atakiyu rahimahullah al-Basri génn am na 223 qaala mu ne haddathana Abdul Wahid mu jël ko Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi mawlahum Abu Bishr Abu Ubayd al-Basri génn am na 176 am na nag ñu ne 179 am ñu ne 177 wallahu a'lam qaala moom mu ne haddathana Umara gis nañ ko sànq mooy ibn al-Qa'qa' ibn Shubruma qaala haddathana Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir boobu daa wax kii yom bi yëpp qaala sami'tu Aba Hurayrata an innabi radiyallahu anhu an innabi sallallahu alayhi wasallam qaala intadaba allahu liman xaraja fi sabiilihi laa yuxrijuhu illaa iimaanun ah mooy tadammana rek mooy damina wa takaffala mooy intadaba waaw loolu rek la ci jublu mu ne mooy day gaaw di ko yoolal ay saara'a bi sawaabihi wa husni jazaa'ihi comme l'imam al-Haafiz Ibn Hajar wax mooy intadaba borom bi day gaaw yoole ko gaaw fay ko gën a tee rafet ci ay fay voilà kon nag mu ngi noone euh, wuyul ko nangul ko euh, li nga xam ne moom loolu dafa pare garantil ko loolee kon nag loolu la mu ne intaraba allahu liman xaraja fi sabilillah yuxrijuhu illa imanum bi wa tasdiqum bi rusuli an urji'a an arji'ahu bima naala min ajli aw ghanima aw udxilahu aljanna wala wala an ashuqqa ala ummati ma qa'adtu xalfa sariyatin wala waridtu anni badal fi sabilillahi thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal waaw allahu akbar kon nag mu ngi noonee quoi allah allah waaw loolu lu am am solo la noonu la ko njëkk a indi fii moom al imaamu al al Bukhari après bon feneen fi euh, yeneen leneen lay indi mooy da moom moom niñ ko xamee moom lu nekk rek day tas xadiis xadiis yi nga xam ne différent njàngat yam cay am a kitaabu siyar euh, boobu euh, par exemple moom dane lawlaan ashuqqa ala ummati ma taxallaftu an sariyatin boobu côté boobu leen walakin la ajidu hamulatan wala ajidu ma ahmilum alayhi wa yashuqqu alayya an yataxallafu anni wala waritu anni qataltu fi sabilillah fa qutiltu thumma uhyitu thumma qutiltu thumma uhyitu voilà kon loolu lu ama am solo la loolu euh, lu ama am lu ama am solo la kon loolu euh, euh, daa nekk ci nga xamante ne mooy imaamul Buxaari yu rahimahullah loolu lépp ëndee na ko noonu muy hadis bi léegi nag kon ginnaaw kon euh, ci euh, gàttal daal loolu mooy taxriij bi nga xam ne moo jëm ci xadiis bi léegi nag mu des mu des waaw euh, léegi nu ana lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi ñu ne la lëkkaale bi di wax lu jihaad mooy dafa parce que yonent bi sallallahu alayhi nee na borom bi moo garanti xam nga borom bi laa yulifu llahu al bi mukk mukka mukka mukka mukka koo xamante ne nii day day day day ak li nga xam ne moom la dige jamais waaw bi li mu dige noonee la koy def noonee mu ko dige noonee la koy def waaw nag loolu lu am am solo la mooy yow mu digal mu mu mu garanti lan mu garanti li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, waa ji àjjana bu dee dafa faatu benn waaye à à condition kooku mu nekk li nga xam ne mooy préalable yi muy koo xam ne daa gëm yàlla loo gëm yàllaa ko génne moo tax mu ne moo moo tax affaire yéene la moo taxoon yeneen saa saa waxoon te waxoon nañ ko fi biñ koy laaj hadis sayna Abu Musa hadis huit ci Riyad bi bi nga xamante ne nii euh, ci lañ ko doon laaj naan ko euh, euh, ar-rajulu yuqatilu hamiya shaja'a hamiya makaana li yura makanahu kii ngir ngir ngir fii la bokk ak yi nangam ak nangam waaw kan moo nekk ci yoonu yàlla mu ne man qaatali takuna kalimatullah mooy mooy jihaad yéene na c'est pas que nit def cette tendance wala gaa yi ngi dem je je boo fa deewee c'est fini da nga doon caaxaanaa ah. jaamu yàlla la moo tax mu ne kooku dara génnewu ko mooy lii mooy sart bi laa illa jihaadun fi sabili lu dul ci sama yoon sama yoon borom bi ko boppam mais sama yoon man sama yoon du yoonu ma sàmbaak ma dembaak ma astoog ma soxnaak euh, euh, nogoya ki faatoo ki Élisabeth euh, de déedéet waaye gëm bii gëm man mi nga xam ne maay boroomam waaye gëm sama yonent dëggal leen ak li ma jógee tamit ci loolu ak la ma wax gënee li ci nekk ak tamit la tax ñuy jaar ngir li takuna kalimatullahi al-ulya waaw dëggal sama yonent yi nga xam ne ñoo ko xabaare lool kooku ma ne maa ko garantil ajjana boo xam ne moom laa koy dugal bu faatoo wala ma delloo ko dëkkam waaw wala këram ànd ak yoolam bi nga xam ne dara du ci wàññeeku waaw bi ma la min ajrin aw ganima ba pare wala boog buy dem du ñibbi kese ma mayaale ko ñu gañe amaale euh, ko euh, li nga xam ne mooy euh, ab màng ab ab butin de guerre loolu kon dëndalam waaye leneen luy wane xadis bi lëkkaale bi ñu buntu bi ngënee la mooy yeneen saa salaam tamit di ñu xamal ne mooy jihaad boo fa demee même bu dee blessure nga fa jële na la leer na sa blessure boobu waaw da ñëw ñu jam la paaka waaye te te bien protégé rek nga waa ji jam la rek nga ngàdd ko tël yéeféer bi wadd waaw nga ngàdd ko jaasi mu wa mais gaañ na la sa gaañ-gaañ boobu wala sax nga daanu ci ci ci fas bi wala ci saar bi wala yooyu wala sote ci mine antipersonnel nanga mag yaan yooyu yëpp wala ñu dóoru bal tël ngay kii rek mu xaw laa fro froissé après sa foofu di nàcc wala sa tànk bi ñu ñu abîmé ko loolu lépp gaañ-gaañ boo ci am na la leer ne bu yowmal qiyaam booy dekki noonu lay ñëwee mooy day mooy doo ñëw day day day mooy gaañ-gaañ bi ndax seede lay doon pour yow du la teree dox nag du la teree ci mais day sëñ ba ñépp xam ne é eh, ñii ñoom ñoo jël seen bakkan jaay ko ngir yàlla allah moo tax mu ne lu dul yowmal qiyaam noonu lay ñëwee ah kii ni mu mel bés bañ ko gaañe woon mu yor boo gisee couleur bi boo gisee nii deret ngay gis ci biti waaye xet bi moo gën a neex miski yi ñu xam ñun ba pare beneen ngëneel gu ci nekk mooy kon day resté ngaañ-ngaañ boo am ci jihaad trace boo am ah wa naktubu ma qaddamu wa athaarahum Allah dees nañu bind la jiital ci baax waaye ak tamit la nga xamante ne nii wa athaarahum ak seeni eh, eh, eh, lañu ñu jiital ci lu baax waaye seeni jeex seeni jeexital poussière ba nga poussière ci toolu yàlla xare loolu du du du du du du du du du du naax saay waaw borom bi da la koy dencal de waaw te dina ko feeñal ëllëg nga ñëw ñëpp xam ne masha allah diw waaw képp ko deful woon ni yow keroog dina la dina ñee dina la ñee waaw bëggoon a am li nga am waaye beneen loo xamante ne nii moom lañ ciy jànge luy wane lëkkaale mag suñu bunt bii di wax gëneelu jihaad mooy yeneen saa salaam di nëbët kanam ne moom bu sañoon dina faatu yàlla dina ko may dund mu dem xare ji faatu ñu faat ko mu mayaat ko dund ñu faataat ko mu xarewaat ñu faataat ko yeneen saa mu ba ñetti yoon kam yeneen sa waay benn rek doyoon na ngir ñu xam gënee la waxatuma la ñetti yoon ba pare mu ne moom doon na ne benn sariya du ko yónni lu dul mu ànd ci bu dul woon ne daa am lu muy sóoraale ngir bañ coono jullit ñi waaw loolu lañ la doon wax ne képp ko jàpp na yeneen saa salaam lu mu def rek loolu kese moo moo baax wala mooy sunna moo yow xamoo li ngay wax parce que léeg-léeg comme ni Sayyidatu Aisha wax léeg-léeg radiyallahu anha da doon bëgg a dara bàyyi ko ngir bañ teg coono xeetam wala ak yeneen yu tax doonu koon def waaw loolu nag doo nekk kon kon kenn waru koo def déet lu tax kon am ñu koy def parce que sariyatu Sayyidina Hamza yeneen saa salaam demul radiyallahu anhu mais est ce que Sayyidina Hamza ak ñoom ba ñuy këyir ñoom Abu Jahlin ba ñuy dajee ñoom Abu Jahlin <laughs> te te boobu ñoom bariwul ñoo naa ñoom Seydina Hamza trente la ñoom ñoom Abu Jahl nekk ay centaine waaw ba Abu ba ba ba Maxs ibn euh, euh, Majd na Amr Majd ibn Amr ad-Damri euh, daal di dox seen diggante waaw ba Abu Jahl après waxoon naa la bi mu ñibbee defal compte rendu waa Quraysh ne leen def leen attention parce que Muhammad <laughs> ak saxaaba bi loolu ala Badar la woon <laughs> waaw ñu ngi mel ni gaynde googu nga xam ne dañ koo gaañ waaw bu mën a loraate boobu wal iyaazu billaah waaw yéen rek la ñuy épier ñu ngi ñu ngi leen di xaar pét fu ngeen jaar ñu jaar fa ngir dal seen kaw dal seen kaw na ngeen def attention de man awu jëfin maa ngi leen koy wax <laughs> voilà mooy loolu noonu lu ama bu <laughs> jëfin daa mën a kàcc quoi dangay dellu dellu ci yooyu début eh, eh, maraaj yi ci siira mi ngi déglu dina yaatu foofu dangay reeba sonn ko anaa mujjëlin moo di kàcc te tamit la saa saa bëggoon ci sariya yi ak dogale yi mu doon dagaale eh, armée Quraysh yi mm, da cee feeñ kon loolu mooy Abu di def mooy da nga ciy jële loo xamante ne nii lu lu yéeme la quoi lu doy wa <laughs> lu ñeme lu ñeme ya yaa <laughs> ñeme yàlla quoi bu jëli <laughs> ndaw delloo foofu début malage yi sariya yi bi yooyu saa soxla déglu yónnee moom lañ doon a sànq li borom xilaas doon wax radiyallahu alayhi ridwaanul maaliki li hamzatin aqadal muxtaaru alwiyatan ubaydatin ah, thumma ah, ah, saadin daygamul daygamul buhum voilà waaw kon loolu mooy yeneen ma ne saa saam tam di mëbët loolu ba pare am yoo xam ne li taxoon defu ko lu baax loolu tamit daa am yeneen yu mu doon suuraale moo taxoon génnul saa su ne dem ci xare yi wallahu ta'ala alam euh, euh, euh, ñi nga xam ne ñooy wax naan non wax jooju noon yeneen saa sallam waxu ko ah sayna Abu Hurayra moo ko wax loolu demewul noonu voilà moo tax al imam ki al-Hafiz Ibn ci kii nu mu tudd am nga abu euh, imam al-Bukhari nee na da koo tas su bari kitaabul jihaad wa siyar baabu baabu tamanni shahaada foofu ba mu koy saraa mu ne waxakaa shaykhuna shaykhuna ibnul Mulaqqin anna ba'da an-naas za'ama anna qawlahu law waridtu mudrajun min kalaami Abi Hurayra qaala wa huwa ba'iid waaw <laughs> mu ne suñu sëriñ bi mooy ibnul Mulaqqin waxoon yàgg naa la ko wax ne sëriñ euh, euh, sëriñu imaamul Bukhari imaam al-Haafiz Ibn Hajar imaam al-Hafiz ibn Hajar la rahimahullah ah moom euh, euh, mu ne suñu sëriñ bi nee na Ibnul Mulaqqin que am na yenn ci borom xam-xam boobu la ne naasa loolu la ah ay nit ñu xamul xadis non que ne wax jooju la waditu kononte kon dinaa budul woon ne damay bañ a teg coono sama xeet wala ñu nekk ci coono kononte kon dinaa xemmeem. Euh, yooyu euh, ñu faat ma ci yoonu yàlla ak yooyu dem xare ji ñu faat ma du ñu defaraat mu dund ma xarewaat ñu faataat ma ma defaraat mu dund ma demaat xarewaat ñu faataat ma mu ne loolu waxu Seydina Abu Hurayra dañ koo yokk ci xadiis mais waxu yonent mu ne loolu nag lu sori la lii waxu yonent bi la sallallahu alayhi moo ko doon wax waaw waaw bu bokkul ak beneen am na boo xam ne mudraj la boobu boobu moom c'est sûr que mudraj la waaw mooy euh, bi nga xamante ne nii Seydina Abu Hurayra mi moo ko solo radiyallahu taala anhu ne yonent bi alayhi salaatu salaam fekk euh, euh, mu doon wax ne euh, lil abdil mamluuki voilà mooy xadis boobu yonent saa salaam da ne lil abdil mamluuki saalihi ajraan walladii nafsii biyadihi lawlal jihaadu fii sabiilillaahi wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa bii moom mu daj la bii damay ragal ne ñooñu al al imam Ibnul Mulaqqin di wax damay ragal ñu jaawale affaire yi quoi ñaari hadith yi jàpp ne lii la mais bii moom mu daj la doo ko wax ci kii hadith boobu ci mu ngi sahih imam mu ngi sahih yi sahihayni waaw si si muttafaqun alayhi la imam Ahmad tamit solo ko ñoom ñoon ñoo ko solo euh, euh, Seydina Abu Hurayra dane yeneen saa salaam dane lil abdul mamluuki ñeel na jaam bi nga xam ne dañ koo moom nga xam ne jaam la bu ñu moom as-saalih waaye bu baax waaw ah, dañ lay moom noonu kese ah nga nekk fi def ay tojaange kër gara moom doo dégg doo digal doo def tus ba pare di ko yàqal nekk sàcckat wala ab jiwaatekat wala ab sa ba pare ñu ne yow yow yow yow yow lañ yow lil ajri lil abdi salih jaam bi nga xam ne al lil abdil mamluk jaam bi nga xam ne am jaam la dañ koo moom as-salih mu baax ajraani am na ñaari fay fa yàlla waaw pay gi nga xam ne moom lay bu bu buy déggal hein hein bu bi muy déggal bo ci ko moom waaye bi jëkk mooy di déggal boroomam tabaaraka wa waaw day am ñaari fay léegi nag mu ne walladi nafsi bi di waat naa ci ki nga xamante ne nii sama bakkan ci loxoom la nekk xam nga ne saa sam daa bari lu muy wax ne du hadis bi ñu nekk du loolu la wax <laughs> daa bari lu mu doon waat ne euh, taalibe bu nekk da ngay niroog sa sëriñ saxaaba yi dañoo niroog seen sang sang lim leen jàngal ka bu doon waxinam mooy seen waxin walladi nafsi bi yadi waaye boo boo seetee hadis bi nii da ngay foog ne yore saa sala ba ko wax mais déglul déglul li lay war ne lii moom déedéet lii moom du yoneen saa sam moo wax côté bii nii wala lii nafsi bi yadi maa ngi wàcc ki nga xamante ne sama bakkan mu ngi ci loxoom law laal jihaadu burul woon jihaad fii sabilillah ci yoonu yàlla wal xajju ak aj wa birru ummi ak baaxe gi may baaxe sama nday jëme ci sama nday di ko defal lu baax di rafetal jëmi ci moom bu dul woon ñett yi la ahbabtu kononte kon dinaa sopp lool am amuta ba faatu wa anawam lu nekk foo xam ne ab jaam laay doon xam nga lii manula nekk waxu yoneen saa saa